kon mu teg ci xadis mille euh, mille quatre cent hein mille quatre cent soixante-sept waaw mille quatre cent soixante-sept mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana aktharu du'aa'i an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam allahumma aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qinaa azaaban naar muttafaqun alayhi wa zaada muslimun fi riwaayatihi qaala wa kaana anasun radiyallahu anhu idaa araada an yad'uwa bi da'watin da'aa bihaa fa ida araada an yadcuwa biduaain dacaa biha fiih wallahu taala alam kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu indil ñu xadis bi mu ne waan anasin mu ngi jële ci saydina anas radia allahu taala anhu wa ardah annahu qaal muy xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ba léegi comme xadis bi ñu jóge woon te doon wax eh, gisoon nañu mel na le ne loolu la xadis la ay naan waaye xadis bi dégguñu ne leen saa salaam nee kon lii du xadis na yow boo xamul te ngaa laaj ku la la du xadis <laughs> hein fii mu ne moo la la pour yow daal xadis mooy il ne leen saa salaam nee na description loo xam ne meloom la woon wala noonu la doon doxale doxalinam portrait physique ñii la meloon loolu lépp xadis la voilà Seydina Anas mu ne comme kaana nekkoon na radiyallahu anhu aksaru li gënoon bari du'a an-nabi li yeneen saa sam doon euh, ñaan ay ñaanam li ci gënoon a bari moo doon lii allahumma e sa borom yal nag ñu indi yal nag ñu jox fi dunya ci àddina gi xasana yiw wa fil axirati ci àllaaxira tamit kër gu mujj ga xasana yiw waxinaa te nga musal ñu azaaban naar bugalum sawara jeex na muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi hmm? eh, al imaam al buxaari imaam muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañ ko solo mu ne wa imaam muslim rahimahullah moom bi mu ko solowee daa am lu ci yokk waaw mu ne eh, fi riwayatihi ni mu soloo xadis bi qaala mu ne wa kaana mu ne nettalikat bi ki jële xadis bi ci moom mu ne te saydna anas radiallahu taala anhu nekkoon na koo xamante ni nii ida araada bu ma soxna na mu bëggoon an yad'uwa bi da'wa ñaan benn ñaan am lu muy ñaan boroomam daa biha da doon bu bëggoon na ñaan am ñaan da doon privilégié taamu ñaan gi allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waaw fa ida arada an yad'u bi du'a'in bu bëggoon ñaan tamit beneen ñaan hmm, mooy ñaan yoo xamante ne nii yu bari la yeneen daa biha fii da koy boole waale ci ñaanam yooyu mu ne Euh, kon hadis baa ngi noonu léegi kon dane muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ah daal dina koy solo tamit waaye naka noonu al imaamu Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahmatullahi al imaamu al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci ay bërëb yu Euh, bu dee kàddu yi nga xam ne kaana aksaru moom boobu mu ngi koy indi ci kitaabu da'awaat baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbana atina fi dunya hasana moom bu foofu moom woowu yee mooy fi nga xam ne falaaka indi euh, moom Seydina euh, al imaam al Bukhari rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala rahmatan waasi'a Euh, nañu ko xool mu ne waaye indi na ko tamit feneen foofu kaana kitaabu da'waat baabu qawli nabi kon boobu waaye indiwaat na ko tamit kitaabu tafsir suuratul baqara baabu wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana mooy aaya bi nga xool sànq ah léegi al bu dee kaana léegi nañ jël kaana bi bi nga xam ne moo am kaana waaw kaana loolu nañu kaa jël insha allahu tabaraka wa ta'ala al-imaam al-Buxaari kitaabu da'awaat mu ne haddasanaa Musaddad moom la imaamu Tirmizi jëloon xadis bi ñu génnoon fële muy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarba non Hannaad la woon kooku <laughs> Abu Sari non kii gisuñu ko tey muy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta euh, bi passé euh, kii euh, Ibn Jurayj lu waa Abdul Aziz ibn Abdul Malik non Abdul Malik ibn Abdul Aziz voilà Abdul <laughs> dama loolu xal bu nekk ah. daanaka Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Jurayj Abdul Malik la ibn Abdul Aziz ibn Jurayj voilà yaa bay non hmm? ma ko woon a wax <laughs> ah wala yow bàyyi woo ci woon xel voilà. rahimahullah mooy Musaddad kon ibn Musarhad rahimahullah génn àddina la 228 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Waaris mu ne nettal nañu Abdul Waaris ibn Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimi al-Anbari mawlaa Abuu Ubayda at-Tannuuri al-Basri rahimahullahu ta'aala génn àddina cent deux génn àddina cent quatre-vingts amoon soixante-dix-huit ans rahmatullahi alayhi an Abdul Aziz muy Abdul Waaris jële ko ci Abdul Aziz muy Abdul Aziz ibn Suhayb Abuu Hamza al-Bunaani mawlaa al-Basri al-A'maa génn àddina cent trente rahmatullahi alayhi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 Dhul Udhunayni xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina la dina saa salaam di ñëw Medina dix ans la moon génn àddina la quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu anhu qaala kaana aktharu du'aa'i nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aaxirati hasana wa qina azaaban naar noonu la ko imaam daal di indi ka daal imaamu muslimu abul xuseyni andi na ko moom moom xam nga al imaamu abul xuseyni abul xuseyni ah, ah kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu karaahati du'a bi ta'jil al uqubati fi dunya ak kitaabu foofu kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu fadli du'a billahumma atina fi dunya hasana Eh, boobu eh, bu ama am solo la mu indi ci ñaari version ah ah <laughs> benn bi léegi nañ xool bi mu njëkk a wax noonu karahatul du'a bi ta'jil al-uquba fi dunya ndax lool daa am lu ko waraloon quoi <laughs> loolu waaye Euh, waaye nañ bàyyi boobu parce que boobu bii dañuy wax mbiru yoneen saa kaana alors que bii yoneen salaam moo duggoon ci benn waaye boo xam dafa feebaroon feebar bu tar moo ko daloon euh, waa ji daa dem ba mënatul dara daal di loof daa nekk bépp ka euh, dem na léegi yoneen saa salaam ne ko ndax am nga loo doon ñaan wala doon ko hal kunta tad'u bi shay'in tas'aluhu iya am na loo doon ñaan borom wala loo ko doon ñaan loo ko doon laaj mu a ko waaw <laughs> mu ne ko lan nga doon wax yeneen saa saa ne waa aji feebar ji lan nga doon mu naan dama ne lii laa doon allahumma ma kunta mu'aqibi fihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya <laughs> waa ji nee na waaye man yeneen saa saa man de saa feebar bi leen ne daal laa doon ñaan ah borom bi lépp loo mën a doon bugale àllaxira daal. ah jiitalal ma ko léegi ci àddina gi léegi waxee lool yeneen saa salaam fa qaala rasulullah subhaanallah laa tutiiqu aw laa tastatii'u ne subhaanallah ngir yéemu ci lool waaw nan lañ mën a waxee lool laa tutiiqu non lool doo ko man aw mu ne laa tastatii'u loolu manoo ko afalaa qulta lan moola tere woon wax allahumma atina fi dunya xasana wa fil axira xasana wa qina adhaban naar ah lan moo tere woon wax allahumma yi saa borom aatinaa jox ma fi dunya ci àddina xasana yiw wa fil axirati ci àlaxira xasana wa qina adhaban qaala waa ji fa daa bi laahu fa daa allaha lahu fa shafa yeneen saa sam ñaanal ko yàlla nag mu daal di koy wéral lool xam nga wute naag bi léegi nañ xool kitaabu mais mooy kàddu yila ko jox kitaabu zikri wa du'a mooy ngëneelu ñaane kàddu yooyu <laughs> boobu Qataada nee na imaam Muslim dana haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne lettal nañ Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Isma'il ya'ni ibn Ulayya mu ne lettal nañ Isma'il di Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi euh, euh, euh, al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-asl rahimahullahu taala muy bon moom xam nga da doon bañ ko ne Ibn Ulayya lool si mais bon gane àddina cent dix génn àddina cent quatre-vingt-treize léegi moom mu Ismaïl ibn Ulayya an Abdul Aziz mu huwa ibn Suhayb gis nañ ko sànq Abu Hamza al-Bunani rahimahullah léegi mu ne qaala sa'ala Qataadatu Anasan Seydina Qataada ibn Di'aama as-Saduusi Abu Xattaab dafa laaj Seydina Anas ne ko ayyu da'watin kaana yad'u biha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akthar waaye Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ana ban ñaan la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ëpp lu muy ñaan qaala Seydina Anas ne ko kaana aktharu da'watin yad'u biha yaquulu allahumma aatina fi dunya xasana wa fi l-aaxirati xasana wa qinaa cadaaba nnaar qaala wa kaana anasun idaa araada an yadcuwa bidacwatin dacaa bihaa fa idaa araada an yadcuwa biducaa'in dacaa bihaa fiihi voilà mu ngi nii kon bii mooy li nga xam ne moom la imaamu Nawawi ne zaada Muslim fii riwaayatihi kon gis nañ ne fii nii day wane ne kon Seydina Anas en tout cas bu dee bi njàngale mi dafa jaar ci laaj Seydina Qatada ibn Di'ama mu siiw mi moo ko laaj na ko waa mais ban ñaan la yonent sallallahu alayhi wa sallam ëppoon bu mu doon ñaane gis nga dañ doon laaj ñaan am solo quoi <laughs> moo taabi yi doon gis ñuy laaj façon laaj yi nga xam ne ñun suñu doomu jamono ak tamit lu ñu jiitu ah loolu lañ doon laaje mooy bu ñu gisee koo xam ne xam nañ ne kii wala yu yàlla la nitu yàlla la mustajaabu daawa la ku yàlla yi nangu faral di nangu ñaanam la gaa yi bu ñu ñëwee mbiru àddina lañ koy laaj waaw mais nan lañuy def mën a am nekk milliardaire façon yooyu lañ lay ñaan boo xam ne boo ko waxee dootoo ñàkk quoi da ngay am sa assume <laughs> yooyu la ñuy gën a sonn même boo gisee rajo yeeg télé yi léeg-léeg nga gis ñoom dañuy jox ay ñaan ay yu mel noonu la moo tax ñaan yooyu ñaan yu baax la yu bari ci sunna lañ koy bi ñu leen koy joxe moo am problème moo problématique parce que mooy du jaamu yàlla affaire bi lenn la mooy c'est du pur mercantile mooy daal njariñ lañ ma ne moo ci am lool kese ba tax a jóg gaa yi ruuxu ñaan ci boppam la dege ni nee walla iyaazu billaah moo tax ñu mel noonu moyen de nga jox leen ko ñu essayé gis ne lañ ñu waxoon ne du ko ko def am ko amul day commencer di am dut ci waxu yàlla ci waxu yonent saa commencé di ci am sikki sàkka ah gaa man daal gaa yi seen yii man seen yii man jaaxal na ma quoi parce que quand dañ ne woon ku defoon lii ah, xew dam lii nangam alors que man ba ma ko defee saay aw ma ko ah yi daal commencé nag di ndànk muy muy glissé ci panto athéisme léegi waaw parce que loolu la te xamul ne ñaan kan moo la ne foo ñaan rek day am bu gisoon nañ ko ci ba ñuy gis ma mbëstal mi li yoneen saa sa waxoon xadiis Seydina Ubaada bii ñëw sa kanam baabul fii masaa'il fi du'a waaw kon loolu tamit lu jara kii la quoi gis nga ñi laaj ñi doon laaj nekkul woon loolu waaw ay sama commerce bi sama tukki doom bi sama nangam bi sama tool yi suñu ñoom yooyu kese ñoom yooyu kese la ñuy waxtaane ci kanamu sëriñ si ah parce jàpp nañ ne lépp lu jëm suñu côté digganteeg yàlla yàlla sax duñu ko xalaat mooy ñun daal ba ñu jébbaloo dañ ñu assuré àjjana jeex na loolu jaratul ñu ciy wax soxlaatuñu affaire yooyu ay sama digganteeg saa borom loolu moom mooy am naa àjjana jeex na waaw. waaw xoolal ñi Seydina Qatada radiyallahu anhu mu Anas mais ana ban la ñaan la yeneen saa salaam ëppoon lum doon ñaan Seydina Anas tontu ko alhamdulillah ne ko kaana aksaru da'watin yad'u biha yaqu alhamdulillah mu nekkoon na li ëppul ñaan gum doon ñaan da doon allahumma esa eh, borom aatinaa yal na fi dunya ci àddina gi xasana yiw lépp lu yiw wa fil aaxira aj alaaxira xasana lépp lu yiw muy ajjan ak la ko féete ta nga uh, faygal ñu azaaban naar qaala mu ne wa kaana kon mu ne ne te seyna anas nekkoon na Eh, radiyallahu anhu ida arada neduwa bi da'watin da'a biha bu bëggoon ñaan benn ñaan am soxla bu muy ñaan ñaan bii day jël ñaan ko bu dee nag lu bari daa bëggoon a ñaan tegaale yeneen ñaan mooy ñaan ya muy ñaan wa in arada an yad'uwa bi du'a'in da'a biha fiihi dina fexe ba boole ci ñaan gi moom ak ñaanam moom foo jaar soit mu yem ci bii wala beneen bu mu jëlit bii da ko ciy teg voilà gis nga gis nga quoi parce que mooy aljawaami yi nga xam ne ñoo dajale eh, nga xamante ne moom la sayyidatu Aisha doon wax kaana radiyallahu anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastahibu min ad-du'a daa soppool yi nga xam ne ñoo dajale ci wàllu ñaan wa yada'u ma siwa zalik akbar kon loolu la quoi waaw <laughs> nga xam ne da ko dëkk woon waaw moo tax lii lu am am solo la quoi Allahu akbar ah la hawla wala quwwata illa billah <laughs> waaw am na yeneen yoon yum yum jaar yoo xam ne bi Qataada moo laaj ci hadis sayna imam Muslim bi riwaaya imam Muslim bi ah ibn Abi Hatim soloo na ko ci yoonu Abu Nu'aym hmm? moom mu ne ahdana Abdussalam Abu Talib mu ne kuntu inda Anas mu ne damaa ne woon ci sayna Anas fa qaala lahu Thabit inna ixwanaka yasalunaka an tad'u lahum mu ne damaa ne woon naa Anas ibn Malik radiyallahu anhu imam al-Hafiz ibn mu ngi tudd li muy ne Seydina Saabit ne ko inna ixwanaka ne ko sa mbokk yi de yasalunaka ñu ngi lay ñaan an tad'u lahum ah sëriñ bi waaw ko moom moo gënoon a jege Seydina Anas ci taalibe mi waaw loolu yi dafa am solo nga xam ne diw moo gën a jege sëriñ bi bu ngeen amee requête wala lu ngeen bëgg laaj wala lu ngeen bëgg a sàkku ci moom ngeen jaar ca kookee mooy wasaa il yooyu dafa am solo waaw ñoo lay jokkale ca kilifa ga ak la nga bëgg ngir mu gën a yomb ah say naa saabit ne ko ah inna ixwaanaka ah sëriñ bi sa mbokk yi de yasaluuna ko ñu ngi lay ñaan an tadwa lahum nga ñaala leen fa qaala say na anas ne allahumma atina fid dunya hasana wa fil waaw mu ne allahumma kon nag ñu ñaanal leen loolu moo tax lii la saa ay fausse modestie dañoo bëgg nga ñaanal ne boo ko bëgg nga ñaanal waaw yow koo xam ne foofu yaa fay kilifa gi rawatina Seydina Anas gaa yi ñëw ne ah sëñ bi dañu bëggoon nag xam naa boo ñu mënoon ñaanal waaw waaw Seydina Anas ne rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waaw allahumma atina ay suñu borom yal na ñu jox fi dunya ci àddina gi hasana lépp lu yiw wa fil akhirati ci al-akhira hasana lépp lu yiw wa qina te nga musal ñu adhaban nar bëggalum safara waaw <laughs> léegi euh, mu ne imaam al-Hafiz mu tudd fa benn nettali bu dox ci diggante boobu wa fiiha mu ne bokk na ca la idaa ataakumullahu ah zaalika faqad ataakum idaa ataakumullahu zaalika faqad ataakumul xayra kullah ne bu leen yàlla joxee zaalika lii mooy xasana gii ma alaaxira yëg leen ne jox na leen lépp <laughs> waaw moo tax imaam al-Haafiz mu ne qaala Iyaad mu ne al imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullahu ta'aala nee na ah, nee na wa innamaa kaana yuksiru ad-du'aa bi haadhihi al-aaya li jam'i ma'aani ad-du'aa kullahaa wala ma'aani ad-du'aa kullihaa kullihi min amri ad-dunyaa wal-aaxira qaala wal-hasanatu 'indahum haahunaa an-ni'ma fasaala naima dunya wal axira wal wiqaaya min al azab nasalu allah taala an yamunna alayna bi dalika wa dawaame waaw waaw mu ne al imam al qaadi Iyaad mu ne rahimahullah kon boo gisee yoneen saa sam doon ko li nga xamante ne moo nekk yiwu nekk ci ñaan yi àddina ak al axira mu wal al xasana nag ca boroom xam-xam ya fii nee kon ñuy laaj borom bi mu laaj yoneen saa sam ñaan boromam li nga xamante ne mooy naima dunya wal axira xéewalu àddina ak al'axira ak wal wiqaaya ak mu fegal ko min al adabi ci mbugal mu sawara mu ne ñu ngi ñaan boroom bi tabaraka wa kon mu daal di ñuy baaxe xéewaluñu ci ñaan gi mu nekk loo xam dañ ciy sax nekk ci ta di ci sax imam alxaafis mu ne qultu qad ixtalafa ibaratu salafi fi tafsir al xasana mu ne nee man rahimahullah li ñi nga xamante ne nag ñooy euh, boroom dawlu yu baax yi nan la ñuy firee li nga xam ne mooy alxasana bi ñëw ci mooy aaya bi waaye tamit ci hadis bi allahumma xam nga aaya bi rabbana la wax bii allahumma waaw bi na ne minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar bi moom na ne waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil aaxira inna hudna ilayk kon léegi fii mooy mu ne boroom xam-xam yi waaye dawlu yu baax yi léegi xasana nan lañ koy tekkee lan lañ koy firee mu ne loolu wute nañ ci niñ ci niñ ko kiiwee am na ay wute ci kàddu yiñ ko ndee mu ne fa anil xasan jëli nañ ci alxasan ibn yasaar rahimahullah albasri rahimahullah qaala hiya al ilm wal ibada fi dunya mooy xam-xam yi nga xam ne mooy niitukaayu àddina bi wal ibada waaye xam-xam boo xamante ne moom ci woppam waa ji jàppoo ko jaamu yàlla te du ko pousser ci jaamu yàlla lool amul njariñ mu ne kon ñaar yooyu la mooy xasana ci àddina mu ne loolu axrajahu ibnu abi hatim bi sanadin sahih mu ne imam ibnu abi hatim moo soloo wax ji jàl xasan ibnu yasar rahmatullah alayhi maa ci sanad boo xam ne bu wér la mu ne wa anhu bi sanadin da'if jële nañ ko tamit ci sanad boo xam ne wérul ar rizqu ci sayyidina al mu tekkee ko at-tayyib wal ilmu an-nafi' wa fil mu ne foofu nag ci boo xam ne càllale bi wérul euh, mu ne lim ko tekkee mooy wërsëgu teey ak xam-xam buy jariñ kanta al mooy wa fil axirati xasana xasana boobu mooy àjjana mu wa tafsiru lxasana l axira bil janna naqalahu ibn abi hatim aydan an as wa mujahid wa ismail ibn abi khalid wa muqatil ibn hayyan wa an ibn zubayr euh, loolu ya'maluna fi dunyahum li dunyahum wa axiratihum wa an qatada anil afiya ainsi de léegi mu ne kanta euh, tafsiru tekki alxasana ci alaaxira ke àjjana mu ne lool ki ko toxal mooy ibn abi hatim rahimahullah moom itam toxal na ko comme ni ko imam al euh, xam nga sànq alxasan ibn yasaar jël nañ ko ci moom ani sudi mu ne jël na ko ci keneen muy as-sudi tabi'i la mujahid ak mujahid ak ismail ibn abi khalid ak muqatil ibn hayyan mu ne ñooñu jëli nañ ñu ne loolu mooy àjjana wa an ibnu Zubayr kanta uh, ibnu Zubayr rahimahullah buñ ko waye nag Abdallah lañ ci jublu radiyallahu a sahaaba bi mu ne ya'maluuna fii dunyaahum dañuy jëme dañuy jëf ci seen alaaxira seen àddina li dunyaahum ngir seen àddina wa aaxiratahum waaye tamit di liggéey ngir seen alaaxira loolu mooy loo xam dañ di indi liiw loolu mu ne waan Qataada mu ne Kanta ci Qataada mi nga xam ne moom lañ gis ci riwaay imaam Muslim bee moo laaj Seydina Anas mu ne hiya al fi dunya wal aaxira mooy borom bi dalay jàmmal teg la ci condition yu baax yoo xam ne yu mucc ayib yoo koy jaamoo ci li nga xam ne moom noonu la ko gërëme loolu mooy aafiya waaw saa yenn fitna ñëw di la di la di la di la di la fëkk ci li nga xam ne moom la borom bi bëgg ci yow. ci àddina ak alaaxira mu ne wa an Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi mu ne kanta Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi moom itam taabi'i la rahimahullah mu ne az-zawja as-saaliha min al-hasanaat waaw mu ne wa nahwu an Yazid ibn Abi Malik mu ne moom dane az-zawja as-saaliha soxna su baax kooku bokk na ci yiw yi mu ne lu mel nii jëlee nañ ko ci Yazid ibn Abi Malik mu ne rahmatullah ala al-jamii mu ne wa axraja Ibn al-Munzir min tariq Sufyan ath-Thawri mu ne kanta imam Ibn al-Munzir solo na jëlee ci yoonu Sufyan ibn Sa'id Masruq ath-Thawri rahmatullah alayhim mu ne qaala mu ne al-hasanatu fi dunya ar-rizqu at-tayyib wal-ilmu wa fi al-akhirati al-janna comme li jëlee woon ci Seydina al-Hasan fële al-hasana ci àddina mooy euh, wërsëgu teey ak xam-xam buy jariñ ak li nga xamante ci al-akhira mooy àjjana mu ne wa man tariq Salim ibn Abdillah ibn Umar kanta Salim di doom Seydina ibn Umar radiyallahu anil jami' moom mu ne qaala mu ne al-hasanatu fi dunya euh, ah almuna mu ne li nga xamante wa min tariq mooy euh, li nga xamante ne mooy yiw ci àddina mooy almuna mooy yi nga xamante ne euh, moom ngay sàkku ca yu kawe ya ci lu baax borom bi may la ko waaw waaw yooyu ngay mëbët di ko kii mu yi nga xamante ne da koy mëbët yooy am yoo xam ne yu baax la borom bi may la yooyee mu ne wa man tariqu sudi qaala almal ci yoonu sudi foofu moom Saalim mu ne mooy alal mu ne wa naqala Sa'labi rahmatullahi ala al-jamii' as-Suddi wa Muqaatil hasanatu ad-dunya ar-rizqu al-halaal al-waasi' wal-amalu as-saalih wa hasanatu al-aaxira al-maghfira wa thawaab mu ne imaam as-Sa'labi solo na jëlee ci as-Suddi ak Muqaatil ñu ne hasanatu ad-dunya yiw àddina moom lan la mooy ar-rizqu al-halaal mooy wërsëg gu dagan al-waasi' te yaatu gu mën a dugal say mbir nga mën cee dimbali jaam yi ak projet yi borom bi tabaaraka wa ta'aala wal-amalu as-saalih ak jëf ju baax wa hasanatu wa hasanatu al-aaxira yiw al-aaxira al-maghfira mooy njéggal wa sawaab ak yoole bala borom bi di yoole mu ne wan atiya jëlee nañ ci atiya mu ne xasanatu dunya al ilm wal amal bihi wal amalu bihi wa xasanatu al axira taysiiru al xisaab wa duxuulil janna moom mu ne xasanatu dunya comme rabbana allahumma atina fi dunya xasana mu ne xasana googu mooy yu àddina bi mooy xam-xam hmm? ak jëfe xam-xam boobee te yàlla tax wa xasanatul axira yiiw al axira tay siirul xisaab moo yombal guñ lay yombal sa saytu ak dugal la àjjana mu ne wa bi sanadi an awf moom mu jële ci sanadam ba léegi jële ci awf mu ne rahmatullah alal jami man aataahu allahu alislaam wal qur'aan wal ahla wal maal wal walad faqad aataahu fi dunya xasana wa fi aaxirati xasana mu ne koo xam ne borom bi jox na ko ah, l'islam def la jullit te ba la defee jullit mu jox la alqur'aan nga nangu cee tënku te mu soxal la waaye may la njaboot goo xam ne goo teg ci yoon wal maal ak alal ju dagan wal walad ak doom yoo xam ne yu baax faqad aata kulla kooku moom boroom alhamdulillah jox na ko fi dunya ci àddina xasana wa fil axirati tamit nag al-axira xasana mu ne wa naqala Sa'labi an salaf as mu ne aqwalan uxra mutaghaayiratu al-lafz mutawaafiqatu al-maana mu ne Sa'labi soloo na ci way dawlooy suufi yi nga xam ne ñooy suufi yu mag yi aqwalan ay wax yoo xam ne yu wuteeg yi waaye mutaghayira boo xam koo xam boo xoolee termes yi al-lafz kàddu yi dañoo wute waaye dëppoo nañ ci maanaa bi xaasiluha niñ ko mën a tënke mooy assalaamatu fi dunya wa fil mooy mucc ci àddina ak al-axira mooy xasana waaw mucc ci lépp loo xamante ne nii ay la waaw qalbun salim mooy sa xol mucc ci lépp lu dul yàlla yàlla kese àddina ak al jeex na mu ne waqtasara al-Kashaf <laughs> tanta al-Kashaf eh, rahimahullah moom eh, eh, moom li nga xamante ne nii moom la ndi ala ma naqalahu Sa'labi ah, ci li as-Sa'labi ah, ah, daal di not nettali an Ali sayyidina Ali anna fi dunya al-marad salih fi al-akhirah al-hawr al-hawr al-hawra al-hawra mooy jamu hur yi wa adhabu an-nar al-mar'atu su' mu ne <laughs> loolu kanta asan mu ne fi du àddina moom xasan googu mooy soxna su baax kanta àllaaxira wa rabbana mooy mooy allahumma atina fi dunya hasana mooy soxna su baax wa fil aaxira hasana mooy mu may la ci hurul ayni waaw soxna yu taaru yooyee te rafet nekk àjjana wa adab waxit adaban naan mooy soxna su bon mu ne wa qaala Cheikh Imaduddin ibn Kathir kanta Cheikh Imaduddin ibn Kathir mooy borom tafsir bi ibn Kathir nen rahimahullah mu ne alxasanatu fi dunya mu ne yiwu lu baaxu xasana ci àddina tashmalu day yenu day dugal kullu matlub lépp loo xam ne rek lu nit ki di laaj la dunyawi lépp lu muy sàkku loo xam ne kojug àddina la min aafiya ci ñu aafiyaal ko mu nekk ci aafiya mën a nekk ci jàmm ju muy jaamoo yàlla wa daar hubbu rahma wa daaru ra wa daaru rahma wa zawjatun hasana kër gu yaatu ak soxna su baax wa waladun baax ak doog joo xam ne ju baax la baax ci waajuram wa rizqun waasi' wërsëg gu yaatu wa ilmun naafi' xam-xam xam ne bu jariña wa amalun saalih jëf rafet wa wa mura wa markabun hani mooy waruwaay wu baax baax yoo xam ne moom boo ci ne mel ne ku ne ci salon te du la yàqal ah du la préoccupé nag ba nag doo xool tali bi ah parce que boo fi mbëkkee dara waa loolu moom amatul njaay waaw nga xam ne lépp loo soxla coono bi da koy am waaw min minal mashrubaat yu sedd yeeg yépp côté café yépp nga man ko servir sa bopp ci oto bi bu dee keneen a lay dawalal yooyu yépp te bu dee yaay dawal mu nekk ci baar bi noonu ci suufu kii bi yëpp mën a sedd yooyu tamit nga xam ne confort <laughs> loolu tamit loolu la wala sax nga am denn euh, avion bu ndaw boo xam ne jet privé loolu lépp la ah. waaw bu bi kenn di waayow ma ne yooyu qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya la borom bi wax waaw ana kan mooy xaraamal <laughs> di daga di sori nit ñi di daa waayow man xarama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wa tayyibati min ar-rizqi waaye yow yooyu ngir borom bi nee na yooyu c'est pour ñu gëm yàlla fii ci àddina moo tax yooyu ñuy gis yéeféer yi di ko yor wala ñu gëmul yàlla wala caaxaankat yi ñu ne pour ñoom la déedéet loolu dañuy gunge kese ñun kon war waay woo xam ne wu yaatu lay doon waaw waaw limousine bu baax boo doxe say soxla te waaw te yàlla kese tax nag gaa yi xamul nag nga xamal leen ngir ñu bañ am njort gu ñaaw waaye boo ko defee ñu continuer nga bàyyi leen te xam ne loolu la leen yàlla na too wal iyaadu billah kon mu ne kon markabun hani waaw waruwaay wu teey te baax bu baax wasanaun jamil ak kañ gu rafet ila gayri daalika mimma shamalatu ibaaratu ma ñi nga xam ne yooyu yëpp day làmboo li nga xam ne mooy seen kàddu yi fa inna kulla mundarija fil xasana fi dunya yooyu yëpp day dugg ci xasana ci àddina wa amal xasana fil aaxira kanta yiw ci alaaxira fa alaaha duxulul janna wa tawaabi mooy la ca gën a màgg nag mooy dugg àjjana ak ya ca tegu minal amni ci sécurité mais minal faza'il akbar borom bi da muccal ci li nga xam ne mooy tiitaanga gu rëy ga fil arasaat ci bërëbu euh, étape yi ngay jaar alaaxira wa taysiril xisaab yombalal la sa caytu wa ghayri zaalika min umuuril aaxira yu mel noonee ci mbiru alaaxira wa ammal wiqaaya min adaabin naar fa huwa yaqtadii taysiira asbaabihi fid dunyaa min ijtinaabil maharim wa tarki shubuhaat kanta lim lay fegale nag bugalum sawara mooy lëla cay jëme borom bi euh, ci nga mën a fegu sori safara borom bi dalay yobbal sabab ya ci nan ci moytu yi nga xam ne ñoo fay jëme mooy comme yi borom bi xaraamal ndax ñoom ñooy cordon buum yi nga xam ne képp ku ci jàpp dalay yóbbu sawara mooy yi yàlla xaraamal léegi nag borom bi dalay sori yooyee ak tamit yi nga xam ne lënt lënt la te borom bi ne yeneen saa sam ne woon na wa man istabra'a li diinihi man istabra'a li irdi faqad istabra'a man istabra'a wa baynahuma umurun mustabihat man waqa'a fi shubuhat faqad waqa'a nan la wax de innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mustabihat waaw waaw fa man euh, euh, euh, baynahuma amuurun mushtabihaat laa ya'lamuhunna kathiirun mina naas wala laa ya'lamuhunna waaw kathiirun mina naas wa man waqa'a fi shubuhaat faqad waqa'a fil haram karra'i yaraa hawla al-himaa yuushiku an yaqa'a fiihi wa laa kulli malakin himaa voilà kon mooy mushtabihaat yooyu nga xam ne yeneen saa saan da ne ku ci rot te fekk ka ci rot mu nekk mustabih ci moom lu lënt ci moom mais ka nga xam ne moom mbir mi lëntul ci moom daa leer ci moom kooku xam-xam la ci am voilà kooku boo rotee ci yooyu ndax borom bi daa bëgg ñu koy jaamu ci loo xam ne shibhu yaqin la lu jegeeg yaqin waaw taxalatu zannikal muhaqqaq li ëpp sa njort loolu mook lu nekk ñooyam yow nag nga ñëw di topp léeg-léeg ci njort ak yaakaar naa foog naa peut-être yéedéet waaw kon nag loolu la quoi borom bi bu la bëggee fegal safara lépp luy jëmee safara fii ci àddina da la koy soril ci xaraam yi waaw nga teet mooy tënku yu xaraam yi wa tarki shubahat ak nga xam ne ay lënt lënt ya waaw qultu imam al-hafiz ibn hajar mu ne awil af mahdan mu ne wala rek mooy eh, njéggal comme allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni waaw eh, mooy njéggal rek waaw mu ne wa tawaabi'uhu lim jublu lool imaam al-Haafiz imaam Ibn eh, Kasiir wax mooy maa yaltahiqu bihi fi dhikri laa maa mooy yi nga xam ne ñooy topp mooy duxulul janna waaw parce que ku dugg àjjana moom yéey yëpp daal dinay romb quoi waaw am nga ko kon daal lii ci gàttal mooy gis nga ñaan gi ni mu yaatu en tout cas rab allahumma atina fi dunya ahsan mooy yiw daal bépp yiw waaw bépp yiw boo xamante ne nii buy yëwénal sa digganteeg sa boroom di defaraale day defar say mbir te loolu mooy liy defar say mbir parce que li yéwénal si digganteeg sa borom lool kese moo mën a defar si mbir leneen loo nekke loo xamante ne nii ci biti nii day niru yiw waaye day yàq sa digganteeg sa borom tudd dul yiw dëgg-dëgg du yiw waaw te bala koo xam ngay waa a diye waliyasu billah wa fil axirati al axira xasana yiw ñu ko furee àjjana it simple na loolu moom mooy yiw gépp a moo tax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas comme ni ñu ko waxoon sànq wax ko doom ja ak Seydina euh, Abdallah ibn Mughaffal sama doom ñaanal ajjana waaw boo fa ñaan bu la yàlla dugalee ajjana yi nga fi wax nii yépp kër gu mel nii géej euh, tóor tóor yaag fleur yaag way euh, fruit yaag yooyu yëpp da la koy joxaale kon loolu lu am am solo la nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam bon léegi xam naa dañuy yem nii xanaa bu ñu amee leneen njàngat yu ñu ci am kon lëkkaale mag bunt bi baabu fadl du'a mooy ngëneelu quand même comme li Sayyidatu Aisha wax yoneen saa sam dafa soppoon di taamu ja ñaan yu mel nii te rabbana atina fi dunya hasana euh, euh, euh, bi allahumma rabbana gis nañ ci ajji ajji as-Sa'ib Abdallah Sa'ib radiyallahu anhu man maa dégg yoneen saa sallam bi muy wër kaaba gi diggante ar-ruknul yamani ak hajarul aswad mu naan rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaaban naar gis nga bari woon moo la Seydina wa sallam moo doon allahumma rabbana allahumma atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaaban naar li ëppoon Yonent sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan mooy ñaan gi nee man maa dégg Yonent sallallahu alayhi wa sallam muy wër Kaaba gi diggante Pierre. Euh, mooy ruknul yamaan yi coin bi boo fa jógee bay demaat fekk euh, booy wër ruknul yamaan yi ngay commencer féete la ko sa càmmoñ boo wëree nag ba ñëw ba ruknul euh, ruknul aswad xajarul aswad ngay commencer bokk wan fi pierre noire nekk boo ñëwee nag ba fi nga xam ne moo féete yaman nga xam ne moom boo koy boo doxaat di fi nga jëm mooy Euh, ruknul yamaani foofu la dégg yoneen saa salaam bi ñaan ñaan bi moo tax bokk na ci ñaan yi nga xam ne yu rot la jéego ci yoneen saa salaam booy wër kaaba gi nga koy bari voilà dégg ko nekk foofu dégg naa ko mu koy wax ça ne veut pas dire feneen fi waxu ko moom li mu dégg la wax ak fi mu ko gis mu koy wax waaw moo tax ak ñaan yi rot ci sunna ci alquran ak sunna yooyu nga baril ko jamono ji nga xamante ne ci ngay aj ci ngay tawaaf bépp boo xam ne dégg nga ñu ne yeneen saa salaam exactement lii la waxoon ci bërëb bi nga fexe wax boobu wallahu taala alam kon mu nekk ñaan goo xam ne dafa matale amul dara lu mu bàyyi te bu ñu jàppoon ci léeg-léeg yenn ndaje yi nga xam ne eh, ñin ñi dañuy toog ba bëgg bëggati ci ñaan gi dara parce que waa waajañ ne ñaanal au lieu mu ñaan dem mu nekk fi daanaka lépp loo xam ne ñaan gu mu déggoon ma son nañ ko fi wax wala bu mu mokkal yu compliqué mu bugg ko wax ci mbooloo mi yooyu yëpp amul njariñ waaw wala ñaan goo xam ne yow ab sëriñ ko bind ab téere la bu gudd yow nga ñëw mbooloo mi yëpp toog ñu war laa kii nga xam ne à la fin la nit ñi naa nañ jox sëñ bi mu ñaan bala ñoo dem loolu xam nga ne waxuñ la nga yëkkati ngay nga guddal nga bëgg la tari téere boobu yëpp sëriñ diw ba wala yaasu billah gars yi mujj ki lay téel micro bi day dem sax bay nelaw affaire yi di wadd waaw ñii moom ñenn ñi moom jóg dem seen yoon ca gannaaw ndax kenn gisu leen ñenn ñi di dajjantu ñenn ñi saa waxee ñu ngi xaar kañ ngay pare loolu tamit yooyu yëpp sonal sa bopp la quoi ak sonal nit ñi waaw surtout yu mel noonu xam nga ne fii dañoo war a nee ñaanal wala timis a ngi waaj a jot waaw ñaanal ñu ngi waaj taxawal mais saa manoo fi nekk nag di ñaan ay dix minutes sëñ bi neel ah rabbana wala allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin jeex na fii mu ne amul kenn ku la ëppale lu mu ñaan ku la gën a tënkale te lépp lu keneen ñaan feneen mu ngi ci amul benn yiw bu mu baax amul kàddu yi allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waaw moo tax Seydina Anas doon ko privilégié waaw Seydina Qataada li mu laaj nga gis ne kon xam-xam liñ doon wax sànq taalibe buñ amee koo xam ne dañoo amum laaj wala baax na ñu dajale ko ci kenn comme naa Saabit tamit ne ah sa mbokk yi dañu ngi lay ñaan nga ñaanal leen ñu xam ne ci ñaan lu loolu baax la waaye ñun suñu jamono ñu ñu déglee ñaan lu moo baaxut parce que ñaan lu affaire bu xaaba lañ ci déglu léegi waaw dem ñu ñaan ñaan lu ji ñu sangat la sangat moom daa xaram waaw dem toog ñu lay sotti ay kii defal la ci ay ay ay ay ay ay lu nekk loolu yëpp yu xërëm la waaw ba pare yow sa awra sax kooku da koo war a mën a gis même bu dee ne danaa la solal yére euh, ainsi yooyu yi fi caaxan la ko quoi moo tax ñaan lu moom boo dégg wolof ne daa ñaan lu ji yëfu xërëm la mais ah ñu ngi lay ñaan rek nga ñaanal ñu waaw ah. moom tamit bañ faa nekk di compliquer li fii di ñaan ay ñaan yoo xamante ne wala mu naan ah déedéet déet loolu yéena ma gën a kii déet ñaanal rek Seyna Anas biñ ko waxee Seyna Sabir wax ko طيب ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار waaw kon loolu tamit jàngalekat bi na modeste dañuy xam ne tamit xam-xam lu bari day jaar ci jàngale ci laaj Seyna Qatada dafa laaj Seyna Anas waaye yone saa sama lëppoon lu muy laaj Seyna Anas daal di koy leeral lii nga xamante ne mooy lii Allahu akbar kon loolu dafa am solo quoi ayu da'watin kana yad'u biha an-nabi sallallahu alayhi wasallam ak sax di gis salaf yi comme ni ñoo sànq seen himma ni mu kawee ñoom li nga xam ne moo doon seeni laaj quoi mooy mbir yonent bi alayhi salaam waaw ñun moom dañuy ñëw waa nan la sëriñ diw sawaay sawaay demal ba ci source bi képp ku am possibilité dem ci source bi mu yonent saa salaam bu ko fi bàyyi di dem ci keneen kaa inan man kaan ak ku man di doon waaw bu dee nag amoo ko nga jaar ci kenn ngir mu jokkale la fa mais boo ci amee accès moo tax salafu saalih yi radiyallahu anhum ñoom lañ doon laaje kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nan la yoneen saa sallam doon jàppe kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktubat yoneen saa sallam waxtu yi nan la leen doon jullee waaw Abaa Barzat al-Aslami radiyallahu ah, salaam kon mooy li am fii nan la yoneen saa sallam ëppoon lu ñaan lan la doon ñaan lu waaw mooy di centré mbir yi ci ki tax ki ki ki ta ki jar du centré fa mbir yi ndax ca borom bi ci moom la centré mbir yi waaw allahu huwa al-mu'ti wa ana al-qasim wa ana abul qasim borom bi mooy joxe man maay kii séddale te man maay bàyyi séddale kon nag kooku si moo jara te moom la ñu borom bi wan ni ñu mooy seen royukaay bi gën a mag loo xam ci moom luñ la ci wax doyut ndax kenn du ko jeexal géej la boo xam ne looy gën a dugg muy gën a muy gën a muy muy gën a sol di gën a fond yi ngay très fond bi waaw kookoo jara xam waaw moo jara kañ moo jara kantal <laughs> waaw waaw akbar sallallahu alayhi wasallam yi moom moom moom seen affaire ñoo seen dund dafa simple waaw tracas yi ñu am yépp ay waa eh, c'est que bu ma defee lii Serigne Diouf bu ma doxalee sunna gis naa ne te mbambam yu yépp ñun ñoo ko teg suñu bopp ay mbir la yoo xam ne ñoo ko ñoo ko def te tamit ci sa bopp yow mi koy xalaat eh, foofu képp la sax ah di ñaan nag borom bi tabaraka wa taala mu jàppale ñu kon ci ñu sax comme li imam al qaadi wax Iyaad ci ñaan yi waaw